محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا man yahdihi llaahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa llaahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallaahu alayhi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran ammaa ba'd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 ci téere bi nga xam ne ñu ngi koy nafarante ci biir mu jëm ci téere boobu yi nga xam ni moo di al-Jaami' fi sunani wal aadaabi wal maghaazi wa taarix li abi Muhammad Abdillah ibni abi Zaydin al-Qayrawaani al-Maaliki rahimahullah di ñaan sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala ñu ak sellal ci suñuy pas-pas ak suñuy wax jëf allah continuer yeggale li nga xam ne mooy maanaa biñ war biñ doon leeral démb door a continuer ci li nga xam ne mooy sunu darsu tey bi ba tey rek tey ji lañuy jeexal li nga xam ne moom la muallif bi jiital alayhi rahmatu rabbil alamin mooy introduction bu am solo démb ñi ngi yemoon ci li bi ñuy leeral li nga xam ne muallif bi rahmatullahi alayhi wax na ko muy li jar a bàyyi xel te moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamee ne yàlla mi ko fi jële eh, bi mu ko fi yàlla jële lépp loo xam ne diine la mooy diine lislaam ji sunu Boroom tabaaraka wa ci moom la ko mottale mu jottali risaala bi bàyyiwut lenn ni mu ko waxee woon ci xajjatul wadaa mu ne ndax jottali naa ñu ne ko waaw waaw jottali nga de sunu borom tabaaraka wa taala wàcc laaya ji ca bisub àjjuma ja ca ngoonu ko arafa ja ca ñoom di wax ne am na aaya bu wàcc ci yéen julit ñi di ko wax Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu bu fekkoon ci ñun yahudi la wàcc ñun dañ koy jàppee feet mu ne ko ban la mu ne yow mu ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina Umar ibn Xattaab nee na laa jooje li xam naa ci bis ba mu wàcc mooy bis ba Arafa la wàcc ca ngoonu ko Arafa al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina kon diina ja dafa doonoon lu mat sëkk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jottali leetar bi sunu borom tabaraka wa taala bàyyiwul lenn bàyyiwul dara lépp loo xam ne diine la moo xam lu ñuy fas la muy pastéef wala lu ñuy wax la wala lu ñuy def la wala lu ñuy jikkowoo di ko comporté woo amu ci lenn loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi bàyyi na ko lépp la jàngale lépp moo tax mu daan wax ne ma taraktu shay'an yuqarribukum ila allah wa yub'idukum 'ani an-nar illa amartukum bi bàyyiwuma lenn loo xam ne da leen di jegaleel àjjana ak yàlla di leen soril sawara lu dul nga xam ne digal naa leen ko bi abi wa ummi sallallahu alayhi wa sallam kooku bàyyiwul dara saxaaba yi nee nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyiwul lenn lenn lenn lu dul nga xam ne jàngal nañu ko ba picc sax bu doon naaw dañu danañ ci xamal xam-xam ndax keroog bañ ubbee baytul maqdis Eh, yahud yi ak nasaara yi wala nasaara yi gis jullit ñi ni ñuy comporté woo mooy leen yéen day laqad allamakum nabiyukum kulla shay allahu akbar yéen de seen yonente lépp da leen jàngal mu ne ko ajal lépp lañu jàngal ba dañuy demee wanag sax dañu koo jàngal kon kooku kuy jàngale nañuy demee ci biir wanag ak nim nekkee loo xam ne bi privé la nim xamee ne particularité la lu sew la ci doomu adama lu xóot kuy jàngale bay jàngale dañuy demee foofee xam nga ni la gën a nekk nécessité la gën a nekk spécial ci pas-pas ci diine doomu aadama ji taxul ñi wax moo tax bidaa moom musiba féetewu ko kaw ki koy def la la la ñuy nettali di ko askanale al rek maanaam dabaatal sharia ak koo xam ne dafa exposé boppam pour ne moom day jéem maanaam gaaralanteeg sharia wala day jéem a dëgëranteeg bopp sharia wala day jéem a wax ne sharia daal war naa cee mën a yam njàmbaas eh, dabaatal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey day wedd yonent bi alayhi salatu wasalam moo tax alimaam Malik ñuy nettali ci moom muy wax ne man ibtadaa fi l islaami bid'atan yaraha xasana faqad zacama anna muhammadan xaana risala lianna allaha yaqul alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina lu jar a bàyyi xel la fama lam yakun yawma idin diina fala yakunu alyawma diina neena képp ku fent bidaa ci biir diina ji jàpp ne loolu daa rafet nee na dangaa jortu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wor wal iyaadu billah wal iyaadu billah wal iyaadu billah leetar bi yàlla joxoon ndax yàlla kat nee na tey jii di suba Arafa laa mootali seen diine mootali sama xéewal ci yéen xéewalug lislaam gi ak tawxiid ji ci des moom ma ngay sotteeku ba faw ma ngay sotteeku rek gërëmal leen lislaam muy diine nee lu nekkutoon diine ci jamono jooji laaya ji wàcc mënta nekk diine ba suñ joon yàlla yi tey waaye jamono jooji imaam Maalik di wax loolu lu nekkutoon diine itam mënta nekkaat diine ak luñ ko nurooleel diine diine luñ ko ko nurooleel lu tax mu nekk diine lii dafa nekk lu leer ginnaaw noon la deme nag diine ji mat sëkk Yonent bi alayhi salaatu leen ka ñëw di jéem a ñambaas ci biir diine ji ak lay wu mën a joxe naan bidaa ba rafet am na ci biir diine ak am na borom xam-xam yu ko wax ak waa borom xam-xam yooyu ñoo féete kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yooyee ci kan lañ topp boroom xam-xam yooyu ñooy ñan ci biir lislaam ba luñ wax bu juyoo ak yonent bi alayhi salaatu wa dañ leen di topp lay wu mu mën a joxe ak maanaam inter yaani interprétation yu mën a jox texte yi texte bi kenn mënta fexe ba mën koo weñ lu jar a bàyyi xel la yonent salaam bu fekkee da ngaa jàmbaas ci biir diina ji rek jàpp ne bid'a bu rafet am na ci biir diina ji kooku da ngaa jàpp ne dafa nëbbu dara ndax loolu nga jàppee bi ci diina ji la bokk force amul benn dalil bu koy wane kon la muy tekki mooy alayhi salaatu xamoon na ko ba noppi nëbbu ko yow nga xam ko fan nga ko jëlee nasalullah alaafiya moo tax ñetti laaj yi mënoo koo laaj ñay fent ci biddaa ay biddaa ci biir diina ji mënoo ne laaj ñetti yii te duñ xaw maanaam képp kuy fent bidaa ci biir diine ji di ko jaamoo yàlla lañ koy laaj mooy yii maanaam lii ngay def nii ndax lu baax la wala du lu baax xam naa ñi mu wut a wax ne mukk la ne lu bon la moom parce que bu doon lu bon bu lu lu bon la moom du ko def kon la muy wax mooy lu baax lay doon beneen laajaat ñëwaat beneen laaj ñëwaat mooy li bu fekkee lu baax la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ko aw xeetam wala jàngalu ko aw xeetam ak nag. lay wu mën a joxe ak lu mu mën a indi moo xam ay zikkar yi ñuy zikkar la wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko jox ci yeewu géntuñ ko wala ay mbir yoo xawee ne yi ñuy def la ci ay dog ci ay bërëb ak ay waxtoo ki jamono wala di ko def ci ab lim wala ay julli yi ñuy julli ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ko wala déet ndax amut lu ñuy def ci biir dis ci biir lislaam ji te mu doon lu baax te alayhi salaatu wa salaam ko bal moo koy njëkk a xam ñëpp moo koy jàngal kon benn mu ne xam na ko wala xamu wala xamu ko ñemewut a wax ne mukk xamu ko moom ndax lu alayhi salaatu wasalaam xamut mu nekk lu baax déedéet loolu mënta nekk lépp lu alayhi salaatu wasalaam xamut rek du lu baax bu dee ci biir diine xanaa la muy xanaa kon la muy mën wax mooy alayhi salaatu xamoon na ko benn mu ne xamoon na ko wala mu ne xamu ko woon su dee dafa wax ne xamu ko woon génn na lislaam ne loo xam ne ci diine ji la bokk nekk lu baax te alayhi salaatu wasalaam xamu ko ku ko tuumaal génn nga lislaam lu jar a bàyyi xel la kon lenn rek lay mën a wax mooy xamoon na ko ñu laaj ko ndax jàngale na ko jàngale jàngalewu ko benn mu ne jàngale na ko wala jàngalewu ko parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu xam ci lu baax comme ni ko waxee ci sunnaam jàngale na ko bàyyiwu dara xeeti bàyyiwu leen dara kon su fekkee nee na jàngalewu ko kooku génn na lislaam parce que daa tuumal alayhi salaatu wasalaam ak war wal iyaazu billah wal iyaazu billah lu mu xam ci lu baax jàngale na ko joxe na ko kon mënut a wax mukk lu dul kon jàngale na ko ñu laaj ko preuve bi fan la fan la ko jàngalee fan fa'tu qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin ñetti laaj yi doo ko laaj kenn kuy nekk ci biddaa lu dul nga xam ne ne dana wedam lii ngay def nii ndax lu baax la wala du lu baax benn mu ne lu baax la wala du lu baax bu dee nee na lu baax la ndax alayhi salaatu wasalaam xamoon na ko wala xamu ko woon benn mu ne xamoon na ko wala xamu ko woon su fekkee nee na xamu ko woon kooku jeex na yay na boppam lu lu alayhi salaam xamul lu baax bu dee nee na xamoon na ko ñu laaj ko fan jàngale na ko maanaam ndax jàngale na ko wala jàngale wu ko bu dee nee na jàngale wu ko génn islam bu dee nee jàngale na ko ñu ne ko indi ko te mënta mënta fexe ba indi ko moom parce que bidaa moom alayhi salaam nee na lépp lu ñu fent ci biir diine ci ak riir dana ñëw kon loola mënu koo jàngale kon buntu bi buntu bu jar a bàyyi xel ñu baree bari ci a dañuy jàng ay téere yu am ay ijaaza ki ay diplôme yu nekk ñu àgg fa wala di wélaleli di mbel mbeli di wax waaye bunt bi fereguñ ci ijji te ku feregul bunt ci ijji ci bunt bi xamagoo diine ku jàpp ko xamee ne déggagoo ci ne alayhi salaatu wasalaam diine ji moo fi sañet santaane daala ñu sañ koo def ku moom boo fentee dee su ko nangu bi daala koo xam ne xamagoo lii feregoo bi ijji ci biir diine ji ndax jottali na li tab suñu borom taala lépp jaxasoo woon wala lu lëmb wala loo xam ne dafa jafe alayhi salaatu wasalaam leeral na ko wuññi na ko téeréb suñu borom tabaaraka taala ak sunnaam si téeréb suñu borom la bàyyi aw xeetam mu doon loo xam ne dafa nekk leer guy leeralaate moom alquran karim yaa ayyuhan naas qad jaakum burhaanun min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiinaa bàyyi fi itam sunnaam mu nekk tata ab aaro kaaraange boo xam ne bu ñu aar la buy aaraate la ku jàpp ci sunna kooku mucc nga li alimaam Malik daan wax Ibn Abdul Barr indi ko ci Jaami'u Bayaanil Ilmi wa Fadlihi mu ne as-sunnatu as-sunnatu safiinatu Nuuhin man rakibahaa najaa wa man taxallafa anhaa ghariq nee na sunna mooy gaalug yonent Yàlla Nuuhin ga alayhi salaam nee na képp ku ko war kooku mucc na Allahu akbar xam ngeen ne jamono ji nga xam ne sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala mi ngi wàcce mi ngi eh, wàcce am ndoxam ubbi bunti asamaan lépp yi taw mu fetti suuf si ndox yi ndox yi bëti suuf si suuf sépp nekk ndox ña mucc ci jamonoy nuuxin mooy ña waroon ca gaal ga fa fataxnaa abwaaba alsamaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al arda uyuunan faltaqa almaa'u alaa amrin qad qudir allahu akbar ñoom rekk ñoo mucc nee na gaal googee nag ñi nga xamee ne ña waroon ca jamonoy Nuux ñoo mucc gaal googu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ku ci war kooku yaay mucc nee na ku ko roosaanu bañ caa war kooku mooy kii lab comme ni nga xamee ne ña ko warul ca gaal gi ñëpp dañoo lab comme ni ko comme ni doomam labe wa naada Nuuxun ibnahu wa kaana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kaafiriin qaala sa'aawi ilaa jabalin ya'simunii minal qaala laa caasima alyawma min amri llahi illa man rahim wa xaala baynahuma almawju fa kaana min almughraqin moo tax cheikhul islaam ibnu taymiya alayhi rahmatu rabbil alamin foofu dafay tegtaloo ci ne képp ku jël xel jiitale ko ci biir texte dafay alko doomi nuuxin xel la jiital ci texte ci li ko baayam di wax ndax lan la ko wax qaala sa awi ila jabali yasimuni min alma man day fa may fatoo làqatoo fa jafandu fa mooy benn montagne rek dana ma musal ci ndox mi aw xeer loolu am xel la tegu fen allahu akbar teg sa ñëw kay laa ilaha illa ndax da koo njëkk a wax ne koy irkab maana wala takun ma al kafirin laa ilaha muy doom doom li nga xam ne mooy dajub xol di bànneexu xol nga gis ko muy lab nga ne ko kaay war sa yow sama ndoom gis nga de xoolal wax yi nu yërmaane woowu yow sama ndoom kaay war ci gaal gi te bul bokk ci ñi nga xamee ne dañoo weddi yàlla allahu akbar bokk ci ñi nga xamee ne dañoo weddi yàlla lan la ko tontu xam nga loolu texte la bu yàlla santaane ndax loolu la ko yàlla sant parce que bi yonente la moo ne ko ku ci warut dangay ngay lab ku ci ña ca war ñooy mucc ña ca war ñooy mucc. texte la ña ca war ñooy mucc mu ne ko man danaa jafandu danaa laqatu danaa fatu ci benn montagne ci benn xeer boo xam ne moo may mu ne ko tey jii kenn mënta mucc ci lab gi ci mbugal mii lu dul ko yàlla yërëm waaye dafa jiital teg xelam ci xel ci kaw texte lu tax alku ba mu ko jiitale rek ci la alku borom bi ne fa xaala baynahuma al mawju fa kaana min al mughraqiin tax mbokkum jullit mi watandikul di jiital sa xel ci kaw texte liñ naan al-i'tiqaadu thumma al-istidlaal abadan al-istidlaalu thumma al-i'tiqaad bala ngaa fas dara wala ngay jaamoo yàlla dara ci biir sharia wutal ko dalil ba noppi waaye bul fas ba noppi naan dama koy jéem a wutal dalil ni ko philosophe yi di defee ak ñenn ñi dañuy jàpp li ñuy jàpp ba noppi ne faaw loolu moom faaw day am dalil ci biir sharia moom seen yoon nekku ci. faaw moom sharia am na lu ko am na lu wax bu ci waxul dara yéen yéen a yéen a gàtt xel rek waaye sharia am na lu mu ci wax wala bu ci waxul dara itam ñun déedéet lu baax lay doon déedéet diine ji demewul noona fastaqim kama umirta la amar la kama amarta da ngay na coow jaar ci yoon wi niñ la ko digalee waaye du ñëw ni nga ko sentir yow wala ni nga ko bëggee loolu jot bàyyi xel la. kon lii mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ay saxaabaam itam nekk buum gu dëgër ci biir xeet wi nga xam ne ñoo taxawal diine ji tasaare ko. budul woon ak ñoom kenn mënut a xam fan lañ jëm ci kaw suuf ñu ko alimaam al ajuri waxee ci ash-sharia yenn saxaaba yi niñ mel ci xeet bi bi ngi mel ne rek ay sàmm yu nekkoon ci biir ab àll sàmm ak seen i gàtt ci aju wala gàtt yu nekk ci biir ab àll ñu leen di sàmm jekk-jekk ba ci yàgg rek aw niir wu lëndëm këriis tiim leen di taw taw bu metti ànd ak lëndëm ak ki dënn kenn xamul fan lañ jëm doomu aadama yi yeleen yi àndoon a gàtt ya kenn xamul fan lañ jëm jamono jooju aaja woon nañ ku leen di jiitli ab sàmm bu leen di wax yoon wade nee na saxaaba yi noonu lañ mel ci biir xeer bi kenn képp ku leen wan ginnaaw kooku da ngay moo tax képp kuy jéem a ŋàññi saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danaa ko leeral sax ne kooka la shakk ci ne naafiq la ku bon la mën naa génn sax ci lislaam du jar a bàyyi xel la képp ku leen di sikkal ci seen diineeg ya ci aju seen ngëm yàlla kooku génn na lislaam moo tax kooku day sikkal yàlla di sikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sikkal itam alquran ak sunna ak sharia lu ko waral alquran ak sunna ak sharia dañoo xibaare maanaam day kooku day sikkal yàlla que yàlla moo tànnal ay yonentam ab yonentam ñoo xam ne ñu baaxul lañ ci aw dégginam moom bu dee nee nañ saxaaba yi baaxuñ di sikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam parce que lan moo tax muy tànn ay àndandoo yoo xam ne ne duñu baax duñu baax loolu la bëgg wax di sikkal sharia itam alxuraan ak sunna lu tax mooy sharia ak alxuraan ak sunna ñoom dañoo baaxal ay nit ñoo xam ne nekkul ñu baax loolu nag la chèque ci ne dañuy bàyyee xel yi rek moom moo wax dëgg wala yàllaa ko yonentam ak alxuraan ak diineem ji ñoo wax dëgg la chèque ci ne ñi wax dëgg kon loolu bokk jullit yi lu jara jara bàyyi xel la bu dee ci sunu bind tay bi nee na fa qaala kon loolu mu wax noonu da koy da koy da koy indil ay argument mu ne fa qaala mu wax ar rasulu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan la wax nee na taraktu bàyyi naa fiikum ci yéen amrayni ñaari yëf ñaari mbir lan tadillu lan tadillu dooleen masa sànku lan tadillu dooleen masa sànku bàyyi naa ci bàyyi naa ci seen biir ñaari yëf ñaari mbir yoo xam ne dooleen masa sànku ma tamassaktum li feeg yéen a ngi jàpp bi ci ñoom ñaar kitaaballahi mooy téere bi yàlla bi wa sunnata nabiyihi ak sunnas ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam wa qaala ta wax na moom alayhi salaatu wa salaam yaa ko yàlla doole xéwal ak ne alaykum maa ngi leen bi dénk bi sunnati sama yoon wa sunnati xulafaa yi ak yoonu ñama wuutu yoonu way wuutu ya ñay wuutu alayhi salaatu wa salaam ci ginnaawam ar-raashidiina ña di way jub ña di way gindiku baadi sama ginnaaw addu nee na ngeen mat alayha ca moom bin nawaajizi ci dégg ja wa iyyakum na ngeen wattandiku wa muhdathatil umur mbir yi nga xam ne dañ koo sos fa inna kulla muhdathatin ndaxte lépp lu ñu sos bid'atun ak fent la wa kulla bid'atin lépp lu ñu fent dalalatun ak cànkute la ak riir la lii kay leer na wa hazzara watandikuloona alayhi salaatu wasalaam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam watandikuloona minal fitani ci fitna yi ci musiba yi ci balaa yi nattu yi wal ahwaa yi ak bànneex yi wal bidaa yi ak fent yi wa min zallati alaalim wa min zallati alaalim ak tarxiisu boroom xam-xam wa qaala mu wax alayhi salaatu wa salaam da yàlla dool xéwal ak jàmm ne la tarkabunna dangeen toggoo aha dangeen war sunana man moom loolu la indi am na beneen boo xamee dafa wax ne la tattabi'anna sanana man yoonu ña nga xam ne da ngeen topp yoonu ña nga xam ne am na riwaaya boo xam ne loolu moo ñëw la tattabi'u la tattabi'unna sanana man kaana qablakum waaye bi de riwaaya bi moom la tarkabunna la wax dangeen ngeen war sunana man yoonu ña nga xam ne kaana nekkoon nañ qablakum jiitu woon nañ leen jiit di leen jiitu maanaam njëkkoon na leen nee na ba wasafa melal na sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla yàlla dool xéewal jàmm melal na alxawaarija ñi nga xam ne dañoo génn ak topp ñu leen tuddee alxawaarij fa ja'alahum mu def leen bi bid'atihim ci seen fent googi ñu fent ci diine na ñuy way génn mina diini ci diine ji mina diini ci diine ji wa tataabaati nee na tatof tatoftaloona toppaloona barina toftaloona al asaaru jeexit fil xawaariji ci xawaariji mooy ñi génn ak topp wa fil qadariyati ak ci qadariya ab kuréel la wal murji'ati ak al murji'a wal raafidati ak raafida neena fa an haa'ulaa'i ci ci ñii nii ci ñii la jóge ci ba ci banqaasug ci sababus ñii tafarraqati la tàqaliko al asnaaf xeet ya al al isnaani wa sab'uuna firqa ñi nga xam ne juróom ñaar fukk ak ñaar ci ay kuréel kon ci ñii ci la juróom-ñaar fukki xeet kuréel ak ñaar ci lañ tàqaliko allati ya nga xam ne xadara watanikuloo woon ar-rasul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko yàlla dol xewal ak jàmm minha ñoom wa dalika loolu la ko waral mooy wa dalika loolu la muy tekki mooy lay yëlla ja mooy anna fi ummatihi naka nekk na ci aw xeetam man ñoo xam ne wala man koo xamee kuréel yoo xam ne tatafarraqu dana tàqalikoo alayha ci kaw tàqalikoo juróom-ñaar fukki xeet yooyu ak ñaar lii ni texte bi texte bu jora bàyyi xel la muallif bi loolu mu waxoon ci njëlbéen nga démb moom lay argument ci ay tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne bàyyi naa ci yéen ñaari mbir yoo xam ne li fekk yéen a ngi ciy jàpp doo leen sànku lii day gisuma lu ko gën a leer mooy alxuraan ak sunna ci déggiinu as-salafu saalih loolu itam lu jar a bàyyi xel la mbokk jullit yi maanaam dangay jaamu yàlla ci li yàlla wàcce akub yonentam moom la cheikhul islam di wax loolu mooy ash-shar'ul munazzal ash-shar'ul munazzal dañuy jaamu yàlla ci alxuraan ak sunna waaye kenn du jaamu yàlla ci ay bidaa kenn du jaamu yàlla ci ay nelaw ak i gént ak i sentiment déedéet fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta bàyyi naa ci yéen ñaari yëf li fekk yéen a ngi ciy jàpp doo leen sànku xadis bi xadis bu wér la imaam Maalik génne na ko ci al-Muwatta lu jar a bàyyi xel la bokk jullit yi nit ki maanaam bu fekkee daa bañ a réer day jàpp ci alquran ak sunna su fekkee daa bañ a day jàpp ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam texte bii nag xam naa ne lim làmboo moo tax suba xëy na mën nañoo bañ a jël sax bind bu bees waaye dañuy leeral dañuy gën a leeral texte bi ñu jàng tey loolu lu jar a bàyyi xel la maanaam diine ji ci boppam nit ki dafa am fuñ ko jaarloo foo xam ni sañu koo jéggi bu ko jéggee rek day sànku parce que diine ji du moom moo ko moom maanaam yàllaa ko yonentam ñoo ko indi yàlla moo ko jox ab yonentam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam indi ko moo tax amu ci droit di ci def lu ko neex maanaam fa nga ko jaarloo képp lay jaar xam nga li ñu tuddee eh, li nga xam ne moo di eh, koo xamee ne dafa am liberté nekk góor nekk góor liberté amul ci biir diine ci nga xam ne lu neex def déedéet parce que jëmi liberté ci xel rek liberté goo xam ne lu neex def loolu baaxul ci doom aadama loolu moom xel da ko wane maanaam su fekkoon nit ki dañ naan ko lu la neex def. waaw bu jékki-jékkee dagg dagg ay baaraamam nag buñ ko waxee mu ne man sama libaata lu ma neex def waaw bu reyee soxnaam nag bu reyee ay waajuram nag bu reyee doomam nag buñ ko waxee mu ne ah man sama am liberté sama nekku ci moo tax gis nga ñi nga xam ne tënkuñ liberté fu leen neex lu leen neex def njaaxum rek la ñuy taxawee dégg ñu tuddee an-nasawiyya afkaar yooyu nga xam ne accidental ñu ñu ko indil mooy góor ak jigéen xalaas amul benn xaajis bu jaar seen diggante ba tollu man ci yegg nañ foo xam ne sax jigéen ak góor si maanaam jigéen bu ko neexee mbañ a jurati yoonam nekku ci na jig na góor bi def man na koo def yoonam nekku ci bu ko neexee sax mu mujj nekk góor nasalullah alsalamata wal aafiya lu ko waral moo di leen ñaak pa topp alquran ak sunna kon buñ ko jox buñ ko toppoon duñ sànku mooy téere bi yàlla bi ak sunna yonent bi alayhi salaatu ci déggiinu as-salafu saalih al al-imaam Shaafi'i daan wax amantu billah wa bima wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muraadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gëm naa yàlla gëm la gëm la bawoo la bàyyi ko ci moom waaye gëmee ko mm, nam ko bëggee nam ko nammee nam ko jàngalee nam ko fiire nam ca nam noonu laa ko gëmee man gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm la bàyyi ko ci moom te mooy sunnaam waaye gëmee ko nam ko tànnee nam ko nammee lii lu jar lii ci alayhi salaatu wasalaam ci la jógee te xam naa ñi weddi sunna moom xam naa gëm nañ jëmm ji moom gëm nañ jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm nañ ni itam la doon wax itam nag la chak loolu moom mooy lu wér gëm nañ ni itam alxuraan ji moom moo ko indi ndax yàlla moo ko wax ci biir alxuraanul karim loolu moom gëm nañ ko ginnaaw gëm nañ ne ji moo ko indi te bi ci ci biir alxuraanul karim yàlla nee na lu leen yonent bi alayhi salaatu indi li jël leen maanaam lu mu wax na ngeen ko jël te réalité dafa saxal histoire saxal ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkut woon fii di tari alxuraan rek fu mu mën a nekk bu nekkee ci ay saxaaba mag bu nekkee ci àll baag bu nekkee ci xare baag bu nekkee ci ay soxnaam ak yëpp alxuraan rek lay tari loolu saxut am na leneen lu mu daan wax lu bokk ci alxuraan te yàlla neen lu mu wax maa ko wax waaw loolu kon noo koy def wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu waxyu yuuxa mu wax waxyu la lii kay leer na jara bàyyi la lu aju ci wàllu diine jii lu mu ca wax wax yu la ñoom nag lañ bëgg mooy demeen alayhi salaatu wasalaam da doon tari rek ah, alxuraan rek yoonam nekku ci leneen la ko yàlla sant nit ñi war koo def muy seeni muslaay ak seeni njëriñ adduna ak alaxira ak yooyu yépp te doo xamee ne da ko doon jàngale nit ñi di ci jariñu nekk ci wetam jàng ko mokkal ko muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp ne lañ bokkut loolu nag ak réer féetew ko kaw te incha allah danañ ci gën a def ak leeral kon mbokk jullit yi lii lu jar a bàyyi xel la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee boo leen jàppee ci alxuraan ak sunna da ngeen mucc kon diina ji da jaar fi la yàlla jaarloo ne coow ba tàbbi àjjana ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim yàlla nga ñu teg wan ñu yoon wu jub wa te mooy alquran ak sunna mooy yoonu ña nga xam ne yàlla yaa leen xéewale te mooy yonente yaag ña faatu ca xare ñu dëggu ñaag ñu baax ña wa man yuti illaha wa rasul gis nga ku topp yàlla akub yonentam alquran ak sunna ci déggiinu as-salafu salih parce que ñoom ñoo njëkk a taawu ñoo njëkk jàng diine ji moo tax seenu déggin moo gën a mucc moo gën a xam moo gën a xereñ ku def loolu day ànd naag yonente yaag ñu dëggu ñaag ña faatu ca xare ñu dëggu ñaag ñu baax fa ulaa'ika ma'a allaziina an'ama allahu alayhim mina nabiyyiina was-siddiiqiina wash-shuhadaa'i was-saalihiina wa xasuna ulaa'ika rafiiqa kon mbokk yi xam naa lii rek lañ leeral eh, xadis bu njëkk bi lañ leeragul rek lañ leeralaguñ ci texte bi ñu jàng tey bu suba ak jàmm moom la ñuy leeral insha allah continuer ko ndax dafa am yu ci nekk yu nekk ci biir ay masaayil yu jar a bàyyi xel yoo xam ne jullit bi war na ko bàyyi xel téere bi moom ginnaaw bi set lañ koy jàng jërut di jërut di yàkkamti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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله